بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi noo ngi del suwaat di àndaat ak yéen yéen waa fiqhul tey ñu ñëw ci ñaan goo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan ñaan su saana war ñoom nag xam nga seen jamono gëleem la faral di war wala ñu war mbaam mbaa sax ñu war fas day ci suñ jamono jii nag ah oto mi ngi fi Eh, waaye leneen mi ngi fi itam waaye lépp lu doomu aadama di war daal mu bàyyi xel ñaan gi bismillah alhamdulillah subhana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dunuba illa ant bismillah luñ xam la mooy tàmbali naa ci turu sama borom sama jëf ak samay wax alhamdulillah mboolem xeeti cant yépp yàlla suñ borom moo ko moom subhaanalladi maa ngi tudd seen lu ki nga xam ne sax xarala naa moonu tàggatal haada lii wa ma kunna lahu muqrinin nekkunu woon di way am kattan ci man koo tàggat wa inna ila rabbina la munqalibun nun day ci yàlla la nuy wëlbatiko xam ngeen ne loolu xeetoo na lool ak war daaba ndax daaba nit war na ko wàccaatut nit war na daaba jaare fa dem alaxira kon ki nga xam ne mi ngi wax ne ah wa inna ila rabbina la munqalibun dafa mel ne yàlla nga koy bàyyiloo xel loolu Eh, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah nga baamu ko ñetti akbar allahu akbar allahu akbar yàlla rek a màgg nga baamu ko ñetti yoon subhanaka allahumma sell yow sunu borom inni zalamtu nafsi man day tooñ naa sama li yàlla nga ma jéggal ndax ay bakkaar kenn mënu koo jéggale ku ma yow fa innahu la yaghfiru illa ant loolu genn ñaan la ci ñaan yi rot abu daawuda at-tirmidhi al Tirmidi eh, ñëw na ca ñaan geneen a ngi nii muy allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin nga teg ci ne allahumma inna nasaluka fi safarina hada albirra wa attaqwa wa min al amali ma tarda Euh, muy ñaan goo xam ne ñaan goo ama am solo la jullit bi war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax du ñu jaaraat ci li nga xam ne firi nañ ko ba àggal waaye kon dañuy tàmbali allahumma yow sunu borom inna nun day nasaluka noo ngi lay laaj ak a ñaan fii safarina haada ci sun tukki bii mbaax wa taqwa ak waragal yàlla tukki bii day noo la ci ñaan nga may nu ci ak mbaax may nu ci itam tënku ci ragal yàlla ndax xam ngeen ne tukki nit def na ko ba taay ca nit def na euh, nekk na ci tukki jële ay jikko yu baaxut wa min al amali ma tarda ci jëf itam jëpp joo xam ne ñi koy jëf ci biir tukki bi yàlla nekk jëf joo xam ne danga koo gërëm allahumma hawwin alayna safarana hada yow borom bi subhanahu wa taala ngi lay ñaan nga yombalal nu sunu tukki bii nga defal ci ak yombal tukki xam ngeen ne léeg-léeg mu jafe lool euh, wattu yu an naa bu'dahu yàlla nga nu lemal sori waayam lu mu sori sori yàlla na nga nu ko lemal duñu am benn jafe-jafe bu ñuy taxa yeex ci yoon wi allahuma anta saaxibu fi safar yàlla yow de yaay àndandoo bi ci tukki yow la nu àndal sunu xol yow lañ la nu àndal ci ak sàmm yaanuy sàmm wal xalifatu fil ahli yaay sunu kuutaat ci njaboot ga njaboot ga yow lañ fa bàyyi nekkul ne dañoo suul ay téere nekkul ne dañoo takk ay yëf ca buntu kër ya nekkul ne dara yow lan bàyyi ca kër ga yaa nu fay wuutu ci sàmm kër ga allahuma inni a'udhu bik maa ngi muslu ci yow min wax min wax saa i safar ci tànk-tànk tukki tukki tukki dafa mën a bari lool ay tànk-tànk wa ka aabatil manzar ak njàqareel gisuwaay mooy ñibbisi gis ci sunu njaboot gis ci sunu alal loo xam ne dañ fi yëg njàqare wa soo ilmun xalab ak ñaaw wëlbatiku ko fil maali ci alal wala ahli ak sunu ñoñ yàlla bu nu fekk ci sunu ci sunu njaboot loo xam ne day ñaaw soo demee ba nga xam ni yaa ngi wàññeeku nag nga ne ayibuun taibuun aabiduun li rabbina xaamiduun nun day noo ngi dellu nun day noo ngi tuub nun day noo ngi jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye noo ngi sant suñu borom soo demee ba nga xam ne seen nga dëkk bi nga xam ne euh, fa nga fa nga fa nga ah, ñaan nga ñaan ñaan moo xam ab xariya la ab village la wala mu nekk balda yaa ngi jóge Italie yaa ngi wàcc Sénégal wala yaa ngi jóge Ndakaaru fekk yaa ngi jóge woon fii fii Touba wala fee fa njaareem soo demee ba jub dëkk ba waxal ñaan gi allahumma yow sunu borom rabba samawati sab'i yow mi nga xam ne yaay borom juróom-ñaari asamaan yi wa ma azlal na ak lañu keral lépp lu juróom-ñaari asamaan keral wa rabbal aradina sab'i yow mi boroom juróom-ñaari suuf yi wa ma aqalal na ak lépp lu ñu taaw wa rabba shayatina tey boroom saytaane yi wa ma adlal na ak lépp lu ñu réeral wa rabba riyaaxi tey boroom ngelaw yi wa ma daray na ak lépp lu ñu jëri ñoom ngelaw yi ci suuf asaluka maa ngi lay laaj di la ñaan xayra hadihi alqarya yiw wi nekk ci dëkk bi wa xayra ahliha ak yiw waa dëkk bi wa xayra ma fiha ak yiw lépp lu nekk ci biir dëkk bi wa audu bika maa ngi muslu ci yow min sharriha ci ayu dëkk bi wa sharri ahliha ak ayu waa dëkk bi wa sharri ma fiha ak ay wu nekk ci biir dëkk bi ñaan gu mattale goo xam ne su ko wax ba dugg ci ab dëkk bay boobu xel ma dal mu rafet njort ci ne suñu borom jàmm rek la fay may ba keroog muy euh, wàññeeku insha allahu taala loolu mooy nekk suñu bindu tey wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam قدامي تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق يا